di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam baada audu billahi min alshaytaani alrajim wala in shi'naa lanadhabanna billadii awxaynaa ilayka thumma laa tajidu laka bihi alaynaa wakiila suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne moom lañu gisoon te jeexaluñu ko ci jataay bii ñu génn de mu ne wala inshina muy laayaab juróom ñetti fukk bi ak juróom mbenn mu ne wala inshina suñu sooboon de cey bu ñu neexoon saa bu ñu neexoon de bu ñu neexoon la nadhabanna waat naa ne dinañu yóbbu wóyal de billadi awhayna ilayk ci li nga xamante ne nii moom lañu wax yu ci yow daal di la koy dégtal daal di la koy ëndil yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam bu ñu sooboon ñu effacer xam-xam boobu dindi ko ci sa xool waaye bu ñu sooboon ginnaaw bi ñu ko wàccee ci kaw suuf saa bu ñu sooboon dañu daal di koy dindi kon nag ta boobaa ma bu buñ ko dindee ci sa xol bi comme ni ñu ko fi defee daal di la ko woon jàngal ne la woon sanuqri'uka fala tansa li na lu ñu jàngal de xel seef nañ laa jàngal fala tansa te doo fàtte li nga xamante ne nii moom lañu lay jàngal à travers al malak di seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam kon nag bu ñu sooboon nag kon nag dañu yóbbu loolu le léegi bu buñ ko yóbbee summa laa tajidu ginnaaw gi doo trouver laka ñella bihi ca yóbbu gañ ko yóbbu nag alayna wakiila koo xam ne daal moom mooy fexe ba li ma dindi ci alquran daal di koy dindi ci sa xol koo xam ne mooy fexe indiwaat ko indiwaat ko wala mu daal di may jañ ne borom bi non non loolu nga bëgg du ama non non non lu tax nga def ko ba ci xolam ba pare di ko ci dindiwaat mu ne lool bu boobaa kenn du ko man de am ñu ne noo mooy loolu xam nga lu muy tekki muy wakiilaa goo gële mooy li nga xamante ne nii mooy doo am koo xam ne mooy garant ba pare taxaw ne la ah non loolu maa lay garantil ne loolu borom bi tabaraka wa taala bëgg du am loolu moom manu la nekk mooy borom bi bu nam nee yëkkati ci lenn loo xam ne moom la def ci xolu nit kenn manula fexe ba loolu du deñ mooy ne borom bi noonee la koy dindee de kon nag affaire baa ngi noonu le mu ne kon nag affaire baa ngongu kon lii lañ doon wax ci jotaay bi weesu nag ne loolu la rek mooy yii yëpp gisoon nañ ko kene affaire bi daal xam-xam noonu la boroom bee koy yëkkati saa bu ko neexee te bu ko yëkkati woon ci xolu nit ki kooku amul koo xamante ne nii mooy jañ ne borom bi tabaaraka wa taala mukk nag li nga bëgg du fi am mu ne illaa rahmatan min rabbik mu ne li am daal ba des mooy yow daal li am mooy rahmatan min rabbik sa yërmande yàlla gu yaatu gim la defal moo tax lii nii du ma ko def de mooy ne noono rahma loolu mooy tere ma daal di xëcc xam-xam bii ma la jox alquran bii ci sa xol yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam loolu yërmande yàlla gu yaatu gee tax déedéet loolu du ko def de mooy yërmande yàlla tax na moo koy saxaal ci sa xol bi comme lim la woon ne dina la jàngal te doo fàtte nag kon affaire baa ngi noonu le mu ne inna rab inna fadlahu gis nga ngëneelam gi nga xam ne moom la la defal te defalu ko keneen ci mbindeef yi kaana dafa nekkoon alayka ci yow tamasula dañ di nekk alayka ci yow seydina ci sa kaw seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam kabiira ak rëy rëy rëy mooy ngëneel li gën a moom la ko defal moom alayhi salaatu wassalaam lool moo tax mu ne ko inna fadlahu dëgg-dëgg ngëneelu borom bi mu la gënalee ci leneen lu dut keneen ku dog leneen lu dut yow kaana dafa nekk alayka ci sa kaw kabira yërëm ngay ngërëmam goo gële yërmandeem goo gële ngëneeleem goo defal ak ka mag tërëy de xul waxal nag yow rasulullah waxal lii nag moom i'jaaz la mooy ne day day day day day day lottuloo ni nga xam ne ñooy yéeféer yi xul wax leen la ini tamaatil insu wal jin gis nga bu doon jinne yi mooy mbooleem al su nit ñi wal jinnu ak jinne yi shaytaane yeeg ñi di nekkul shaytaane ñépp dañoo dajaloo ala ay yatu jàppalante ngir ñu indi bi misli hadha qur'an waxuñ ñu indi al qur'an de mais lu niroog moom lu mel ni moom loolu sax duñu ko man laa ya toona bi misli manuñoo indi lu niroog alquran yàlla tere kon alquran walaw kaana même bu dee ne dañoo nekk ba'duhum leen li ci ñoom li ba'din ngir ñeneen ñi zahira di leen jàppale di sottantey xalaat naan way way aaya bi sax nañ créer suñuy aaya quoi nii lañu koy defee bon bon grammaticalement walaa ci wàllu langue ci wàllu làkk bi il faut ñu waxe ko nii ngir mujj ba niru ba niru alquran mu ne loolu sax dañ ko dul man même bu dee dañoo jàppalante de mu ne wala qad dëgg-dëgg sarrafnaa daal di nañuy yaatal daal di leeral daal di baamu linnaasi ñeel nit ñi fii haadal qur'aani ci alqur'aan ji min kulli mathal ci bépp misaal boo xamante ne nii bu ma mën a sadd la boo xamante ne nii man naa tax ay nit daal di ciy waaru génn ci kéeféer gi ñu ne waaye ci bàkkaar yi ñu ne mooy yàlla yu ñu ne ngir gëm seen borom borom bi daal dina koy def ci alquran ji daal di koy leeral du loo xam ne du koo nëbb de wala loo xamante ne nii da ngay liir doo ko xam déedéet da koo yombal mu yomb xam alquran fii mu ne lii ñu fiy wax bañ tàmbaleek léegi kan moo mën a taxaw ne eh, eh, ku dégg wolof eh, yow lii nga wax ñun mooy la ah. ay charab yaa nga fay wax yow mii daa mel ni ay mandarin nga fay wax li gaay naan chinois te chinois amul mooy ay mandarin daa mel ni moom nga ñuy làkk dañun jànguñu loolu le kan moo ñu mën a taxaw wax loolu mooy amul mbir mi nag loolu rek la qur'aan arabiyya la de alquran joo xam ne suñu borom moo ko def arab mu leer nañ xayra di iwaj amul lenn loo xam ne lu ci dëng la loo xam ne lu ci la kon nag mu ne kon nag mbir maa ngi noonu la de kon leeral lañ ci alquran ji min kulli masal bépp misaal moo na ay nit war cee waa waaroo daal ci génn ca la ñu nekk ba dal di dugg ci lislaam dal di loolu def naa ko de man seen borom fa abaa waaye ak lank dafa bañ aksarun naasi li ëpp ci nit ñi illaa kufuura ñoom daal li ñu préféré jàpp ko ne lool daal moom loolu moom lañ jàpp daal ne moo leen gënal ci kaw mooy xéewal yi nga xam ne moom laa wàcc ci alquran ñoom daal lan lañ ko jënde illaa kufuura lul ak suul jëf suul xéewal weddi borom bi tabaaraka wa salaatu wassalaam waxoon ci xadiisam bu siiw boo bële ne waaye ne ne ne kullukum yéen ñë yéen ñëpp rek da ngeen di dugg àjjana gaayu illaa man abaa ba mu des ki nga xam ne moo lànk bañ kooku moom moo dul dugg àjjana ñëpp nit ñëpp gaa yëpp yéen ñëpp dugg àjjana venez venez venez di dugg àjjana ñëw leen ngeen dugg àjjana illaa man abaa ba mu des nag ki bañ ñu ne ko moo yaa rasulullah sallallahu alayhi wa woo yow ndaw yàlla ji ana kan la ñuy ubbi àjjana ne ko kaay dugg mu ne maa bañ mu ne man ataani faqad daxala al wa man asaani faqad képp koo xam ne moo ma topp voilà mbir maa ngi noonu de topp sunna fi nekk alquran ak sunna de ah fa daxalal janna koo koy dugg aljana bool foog ne nelaw di tappale di mooy yàlla lu mu la neexee di lekk alalu nit ñi di jël àqu nit ñi di tooñ nit ñi di def lu ne nekk parce que sëriñ diw nga jokku après boo ñëwee dugg aljana yaa ngi nax sa bopp loolu waxoon nañ ko kon nag mu ne mën a ata'ani ku ma topp ci sama ndigal yii te sori sama tere yii kooku daxalal janna mooy dugg aljana wa man mooy nag ne mooy wa yow yonent ban waaye yéen bàyyi leen wax yooyu waaye wax yu tardé yooyu mooy lan alayhi salaatu wassalaam kon nag waa yow topp lu ma neex laay def wala lu neex ñoom diw léegi mu ne kooku faxadaba kooku ñu ne ko kaay dugg àjjana kon mu bañ kon suñu borom nee na kon nit ñi lii la tamit dañoom ñu bañ daal daal di préféré daal jënd li nga xam ne moo yiw gi ak weddi yàlla de waqaalu ba pare ñu teg ci ñoom yéefér di naan lan nu lan nu mina laka naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii nag day nettali loo xam ne xam naa dañ koy dañ koy dañ koy fàttali après ñu bàyyi ba bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di dugg ci laay yi ndax gisoon nañ ko bi ñuy gis suuratul furqaan tuddoon nañ ko muy nettali imaam ibnu abbas ibnu abbas walla moo ko nettali te imaam ibnu ishaq moom itam nettali na ko bi nga xamante ne ni nettali bu gudd la ci siira bi bi mu naan <laughs> waa Makka dañoo xëy benn jour ñoom Utbatu ibn Rabi'a ñoom Abu Jahlin ñoom ñi nga xamante ne nii ñooy yaay Umayya Abdullah ibn Abi Umayya euh, seeru yaay Ummu Salama mujj na tuub moom nii ak ñoom an-Nadr ibn al-Harith gaa yooyu kàccoor yi daal ñoo fa toogoon ñoom al-Walid ibn euh, ibn Utbat ibn kii euh, baayu sa xarekat bi wa sayfullah Xaalid ibnul Walid al Walid ibnul Mughira ñoom ñooñu voilà ñoom ñooñu ñoo fa newoon naan yonent ma saa saa mu woolu ko ba mu gaaw ñëw yàgg jàpp de paay dañoo war a gëm de xam naa moo tax dañoo nangu li ma leen di woo ñu ñëw naan ko waaye yow est ce que xam nga kenn koo xam ne koo xam ne dugal na ci ay nitam lu yées comme ni nga yëgal di gole seen biir ndax yow mii kat daal di ngay saaga suñu yàlla yi de daal di ba te diina baib te diin te daal di ayibal nga dundin wi diina gi nga xam ne moom nga fekkoon suñu al ahlaam te daal di doyo dal nga suñu xel yi ne ñun ñii duñu xalaat moo tax ñuy jaamooy bantaki matt woo ba pare tasaare nga nag suñu mbooloo mi de ne ko nag bu dee nag yow lii nga ñëw alalal tax a jóg booloog yooyu ak yéen ko doon dig daal ñun ñu defal la boo bëggee teraanga ñu def la buur sax boo bëggee ñu la léegi nag ci lañ ko doon wax ne naan ko ñun daal bu mu ne leen man lii taxumaa jóg quoi borom bi dafa maa indi ngir daal li nga xamante ne ni mën di loo xamante ne seen cër li di àddina bi ak àllaaxira ci la nekk mooy mooy seen diine gii ma leen andil bu ngeen ko delloo nag ah man nag dinaa muñ te topp ci li nga xam ne moom digal li ma borom bi taxa tabaaraka wa taala digal de ba ni borom bi di di di di àtte sama digganteeg yéen gars yi ne ko nag bu dee nag defoo lii ñu la wax kon nag mooy lenn la yow gisoo koo xam ne ñoo ko gën a xatub dëkk gin ko koo tarle gin koo metti la dund daanal sal borom mu defal ñu suñu montagne yi na ko fi soril quoi ba pare defal ñu fi ay dex yoo xamante ne nii moo fii bëll ball fii ci Quraysh ñu nekk ñoo xam ne comme jinaanul Urdun wa Sham comme Jordan ak Sham foofale na fa dex ya bareeg Jourdain beeg ndox yooyale yooyu bu ko defee ñu man di bay te nga soril nag suñu montagne yii nii ba pare yooyu yëpp mu ne man lii taxuñ ma borom yebaluma ci lii léegi nag ci loolu dinañ ko doon wax naan ko mais na la yónni kon malaaka boo xam ne mooy ñëw dëkkal dëggal li nga nekk nii wala boog mu defal la ay tool yoo xamante ne nii ak ay trésor ak ay pale yoo xamante ne nii ci wursu lay doon ak xaalis de bu ko defee mooy tax yow daal nga nekk ku woomal ba ñu xam ne nag yow borom alal nga ku ñu war a topp nga ne mu ne leen man borom bi lii du ma ko ñaan borom bi gaa yi ne ko ñaanal borom mu defal loolu mu ne ñaanuma ko gaay na ko ma ne kon nag waxal sa borom mu daal di wàcc li nga xam ne mooy ay dog ay dogin bugal boo xam ne kon nee nga comme ni nga koy waxee a ah sa borom nag ko wàcce suñu kaw bu leen ñun li ñu jàpp nga ne ñun newuñ ci dëgg léegi nag bi ñu waxee loolu ba muy dem wala nekku ñu gaay na ko wala nga indi malaaka yi ah waxal sa borom ñaan ko na indi malaaka yi nii ñu jàkkaarloog ñoom ñu ñëw ne yow mii dëgg nga léegi nag bi mu xamee ne ñii daal gëmuñu mu dem di dem Abdallah ibn Abi Umayya di seeru Seydina Ummu Salama yaay Ummu Salama moom itam mujj na tuub moom mii ci fatxu Makka ca yoon wala laata yonent bi saa saa dugg ci Makka ca la dajeeg moom moom ak <laughs> Abu Sufyaan ibn al-Haaris ibn Abdil Muttalib yi mooy mbokk Seydina Rasulullah boobale nga xamante ne ñoom lañ daje foofu lañ tuub léegi moom moo ñëwoon naan ko mais yow mii sax dab ko naan ko du ñu la gëm lu dul ñu gis la nga yéeg ci ab échelle di yéeg ba ci asamaan te sax. bon nga yéeg ñu lay xool ah te sax boo fa yéegee ba ci biir nag na nga faw ëndaale malaaka yoo xam ne ñooy ñëw seedeel la te sax yonent ma lay saam di dem jàq mu ne ko te man sax jàpp naa ne bu boo andi woon yooyu yëpp sax man du ma la gëm man Abdallah ibn Abi Umayya mi loolu nag nettali boo bële moom la suñu borom di wax fii wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi